waaw te borom bi ci ko boppam ci saar ci début bi suuratu Hud bi borom di tàmbali saar bi mu ne bismillahir ra kitaabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni axaafu alaykum adaaba yawmin kabiir borom bi tàmbali saal bi ne alif laam raa <laughs> mooy saaru yonent yooyu yépp yi <laughs> saar yonent yi nekk woowu yëpp alif laam ra waaw yunus alif laam ra seydina huud wassalaam alif laam ra seydina yuusufu alif laam ibrahimu alif laam ra <laughs> mooy yeneen yooyu yëpp alif laam raa lañu kay alif la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim kon alif laam raa aw waaw léegi mu ne kitaabun na téere la uhkimat boo xam ne xereña na de ayaatu laayaam ya summa ginnaaw ko fussilat dañ koo takkale nag waaw détail ci détail la yàlla xamal boppam ak li mu namm ci ñun <laughs> waaw min ladun hakimin xabiir téere bi ki wàcc alif lam ra <laughs> la hawla wala quwwata illa billah daa dukkee ci nga boroom xereñ téef xereñ ba pare nekk koo xam ne xabiir ak dara nu buul ci moom mu ne leen ngalawaay allah ta'budu illa allah ay waay jaamu ndax du ngeen jaamu ku dul yàlla génn leen ci li ngeen ne innani lakum minhu nadhirun wa bashir waa léegi kan mooy alif parce que wax ji da naan ne yàlla moo innani lakum nadhirun wa bashir ah waaw nañ la alquran qawlu rasulin karim la de billahi <laughs> waaw alayhi salatu wassalam nga naan mal inna nii man lakum ñeel naa minhu tukkee ci borom moomu nga xamante ne mooy borom eh, eh, eh, aayaat yooyee min labim hakimin xabiir moo mais ca moom laa tukkee ci moom laa jële nekk ci moom nadiirun ku leen di xupp wa bashir ko kay <laughs> walla alif lam ra <laughs> ne alif lam kay mooy yonent bi alayhi salaam ko <laughs> alif lam mooy Seydina Muhammad salaam salaam bon non loolu wa wa an istaghfiru rabbakum e ñaan leen yàlla njéggal seen borom summa tuubu ilay comme li Seydina Hud wax ginnaaw gi ngeen dellu ci moom simpeeku leen ci li ngeen nekk dellu ci moom yu ma tenkum dina leen defal ay bagages dina leen eh, eh, eh, dina leen defal dina leen xéewalal defal leen ay yu ngeen di bànneexoo mataan xasanan ay poñet am tamit loo xamante ne bu baax nag lay doon tukki ci moom ilaa ajalin musamma ba kera délai bi nga xam ne moom la tudd ne fi ngeen fi fi ku nekk bu dee individuellement ci nga fiy jóge wala ñoom ñépp yéen xeet woowee ci ngeen fiy jóge ba pare wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla lii lépp lan istighfar la koy jox <laughs> boo jaamoo ku dul yàlla parce que ku wéetul yàlla mënul la istighfar ah ku wéetul yàlla lan la mën a defee ku gëmul ne yàlla ki nekk nekkam moom lañ war a jaamu ci dëgg kook dina ñëw ci yàlla naan ko yàlla jéggal non bu jiw wax koy gëmu kook taxul ñuy wax wayu ki dina jox kulli dhi fadlin boroomu ngëneel gu nekk fadla ngëneelam waaw ndax al jazaa'u min jinsil amal jëf yi day proportionnel li muy jëf ay seenu pay boobu al jazaa'u al ihsaan yi alhamdulillah ila al ihsaan la borom bi al jazaa'u al al ihsaan est-ce que payuk lu baax nekkul lu dut lu baax ah, mu ngi noonu loo wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw waaye bu ngeen fi wanee gannaaw bañ ah fa inni man nii di rasulullah de saa saa asalaamu aleykum adaaba yawmin kabir de <laughs> damay ragal ci yéen mbugalum bés boo xam ne mbugal moomu màgg la bés boobu bu rëy la waaw kon nag mu ngi noonee <laughs> alxuraan daal moo yéeme <laughs> borom bi non borom bi daal masha allah quoi azza wa jalla kon yii yëpp lan la ñuy wan samratul aay yëpp istighfar sàkku borom bi jéggal la yii yëpp dala koy wan waaw yi nga xamante ne ci wàllu xadiis al imaam ibnu maaja al qazwini ah di ñu indil xadiis boo xamante ne nii ci Seydina Xudayfa la ko jële mooy ci buntu kitaabul adab baabul istighfar bi mën di xadis bi ah waaw mu jële ci Seydina Mawlaana Xudayfa ibn al-Yamaan anhuma <laughs> même bu dee bon xadis bi nastanisu bi moom ak dëgëram des na ci wàllu càllale ma ci wàllu càllale ma ci wàllu càllale maa waaye ku mel ni Cheikh Shu'ayb al-Arnaout dane xadiis bii de euh, euh, dafa euh, saxiixun li gayri bu njëkk parce que lan la noox kii da ne Seydina Xudayfa dana daan amoon sama làmmiñ ak genre kii quoi ak ñaw ak wax yoo xam ne mooy wax ñu xaw a vulgaire quoi loo xamante ne moom ci sama waa kër quoi waaw daanaka nag ñoom laa ko prep ñoom daal pour ñoom la woon daal sama làmmeñ wi daal nee na ma ñëw nag jàmbat affaire bi ci ren saa sam xam naa li ma ne yi moom naa yi suul quoi te baaxul mu ne ma ayna anta min al istighfar ya Hudayfa ah. fan nga nekk ana noo doxaleeg al istighfar bi ñaan yàlla bu jéggal la bari la loolu bu ko defee dina réparer sa làmmiñ mi teg ko ci li nga xam ne moo lay may ngërëmam waaw ne ko tastaghfirullah fil yawm sab'ina marra yaa nga ci bés bi soixante-dix fois ah su ngay sa defal loolu <laughs> voilà <laughs> kon mu ngi noonee quoi léegi Euh, kii euh, Kanta imaam euh, ah, Ibnu Maaja bu solo beneen lool kon mooy kopp koo xam ne sa làmmiñ dafa ñaaw nga nekk un quelqu'un de grossier vulgaire trivial di wax wax yu ñaaw rek di wax ay wax yu poubelle di génn sa làmmiñ wi boo ci bëggee mucc bari lal istighfar waaw sa xol sa lépp ngay delloo ci yàlla ngir mu fóot la ci loolu waaye jaara ko ci li yonent bi alei saatu salaam wax nii ndax mooy médecin bi la mën a jox li lay faj moom la yàlla délégué mooy raw yàlla ci jaam yi kon li mu ne bu la lii dalee defal lool yow defal def loolu voilà mu tegaat ci imam ibnu maaja beneen xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci sayyidina wa mawlana abdullah ibn busr ibn abi busr al-mazini saxaaba la woon radiyallahu taala anhu saxaaba bu ndawe la woon jamono yonent bi alayhi salaam mu ne yonent bi alayhi salaam nee na waaw tuuba xadis bi nag wér na xadis la bu wér la quoi mu ne tuuba liman wajada fi saxiifati istighfaaran kasiira tuuba garab googu la nekk ca biir aljana ñeel na tuuba mooy texe ñeel na li man ñeel ka nga xam ne wajada fekk na fii saxiifatihi ci téere jëfam buy dëkkee yawmal qiyaam wala dugg ci bàmmeelam istighfaaran kasiira waaw <laughs> ci li nga xamante ne mooy ay ay ay ay ay sàkku jéggal yu bari yu doon wax astaghfirullah doon ko ñaan boroom loolu lépp samratul lan la daa bokk ci yi nga xamante ne nii euh, meññeefu sàkku jéggal borom bi léegi nag kon buñ waxee yii boo ci boolee xadiis bii ñu nekk te ki nga xamante ne nii daa takkook istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin mahraja xat-xat bu nekk borom bi dina ko ci wa min kulli hammin faraja lépp lu tëj boppam préoccupé ko borom bi dina ko dina ko génneel li nga xamante ne dina ko wutal ak porox ndollum jaar wala daal di koy fajal loolee wa razaqahu min haythu la yahtasib mu daal di koy wërsëgal foo xam ne yaakaaru koon te moom loo ci suuratu Talaaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu laa yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fahuwa hasbuh fahuwa hasbuh voilà non moom la wax fii wa man yattaqillaha képp ku teet borom bi waaw teet sa borom di ko sóoraale ci mbir yi di takkoo ak ay digalam tey sori ay tereet te di takkook istighfar ak yi borom bi digle tey soriyam tere wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja loolu mooy moo dëppook lan wa min kulli diiqin ja'ala allahu lahu min kulli diiqin makhraja xat-xat bu borom bi la ko ciy génne waaw yaj'al lahu makhraja dina ko utal ici ab ndoll bu mu génn wa yarzuquhu min haythu la yahtasib te dina ko wërsëgal foo xam ne moom yaakaaru ko woon ma ne les analystes ñëpp jàppoon nañ ne sawaay deena il est mort c'est fini moom borom bi génne ko ci ndax dafa teet boromam loolu moo dëppoo fii wa razaqahu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala fa huwa hasba boo wàkkeerloo ci borom bi xam na yow xat-xat yi nga nekk bakkaar yi nga nekke dara mënu la cee génn lu dul dem ci sa buntu borom ñaan ko mu génn la ci borom bi nee na kooku doy naa ko wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasba waaw len nag moo am inna allaha balighu amra mbirum mi mu dogal moom aji jotee mbirum la dina ko jotal de waaye nag bul yàkkamti nag qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara xamal ne nag borom bi bul ne istighfar naa istighfar naa waa man yi dañ mën a woon ah, loolu nag moo ñu indil transition ñu doon wax bii weesu bi ñuy waaj a tëj mooy nga toog ne waaye man ba ma defee istighfar ba léegi man gars yi alxuraan yi nga wax fii sànq yooyu dana boo ko defee boo ci kiiwee affaire yi day ubbeeku quoi que man sa affaire boobu ba léegi depuis vingt ans maa ngi istighfar mais je vois rien quoi borom bi ne la nag qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara lu nekk da koo utal di xel borom bi yàkkamtiwul ndax yàkkamti kenn de <laughs> waaw. waxoon nañ la fi keroog ku ko doon wax ci taabi'ina yi naan Seydina Muusa alayhi salaam bam ñaanee yàlla daal di koy àtteeg Firawna quarante ans lañ ci teg yàlla door a àtte door a nangu ñaanam <laughs> waaw rabbi inna rabbana innaka aatayta Firawna wa mala'ahu boobu mel ni daal gars yi dañ lay gën mooy ñaan ko yàlla quarante ans après la ko yon la ko borom bi door a teg la koy la koy door nangu na ñaanam ba mu ko ñaanee mais manifestation feeñaayu wan ngangu ngaanam ñeent quarante après kon nag qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara borom bi lu ne da ko wutal dëxal te borom bi du yàkkamti li ajalati ahad waaw borom bi borom la du du jàmm waaw te la ta'khudhuhu sinatun wala naw gëmmentu du ko jàpp yàlla tere ay nelaw te borom bi tabaaraka wa taala hein mooy ki nga xam ne laa yuxliful mi'aad li mu diggee moom du ko mooy kon bu la diggee mais na nga ci am yéene bu baax parce que borom bi daf ñoo yëgal muy suñu transition bi comme xalaat bu mel nii ak tamit koo xamante ne il est ci affaire ci jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla mooy moom jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla borom bi na ne bindul nit jinne ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ñu sellalal ko ni ñuy jaamoo borom bi nag ci xikmaam la def ne ci alxuraan bari ci fees del ak sunna ku def lii dinaa la defal lii comme yi ñu léegi ay yi ñu léegi waaw yumatti'kum mata'an hasana waaw ak loolee ak tamit dinaa la dugal ajjana yu bari mais loolu mooy ku ko jaamu la wax de waxul ku jaamu affaire yooyee koo xamante ne nii loolu li ma bëgg a wax mooy la ma la ñu fii nag il faut Riyâdous Sâlihîne lañ nekk ah, jardin des pieux et des vertueux gis nga fii nii xam nga kan la ku fi am solo mooy yàlla dundu dundu gi yàllaa fi am solo waaw ah. lépp loo xam ne lu mu digge la yow jaam bi loolu waru la dox sa digganteeg moom mi nga xam ne moom lañu ñu war a jaamu loolu liñ ci bëgg a wax innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa dëgg gis nga eh, jëf ci yéene yi moo doon suñu premier hadith ci Riyad bi wa innama li kulli imri'in ma nit ku nekk nag la mu yéene lay am loolu moo tax nit ki war di parfaire ab yéenéem saa su ne fexe lépp lu muy def ci jaamu yàlla mu jublu ci borom bi d'abord mooy na ko borom bi yitteel na ko yëngal te mu xam ne borom bi moo ne ñëw wallahu xalaqakum ci lisaanu nabiyam du tontu ci Seydina Ibrahima alayhi salaam borom bi moo leen bind wa ma ta'malun ak ni ngeen di jëf loolu mooy xaqiiqa yi mooy réalité mooy borom bi ñun li ñuy jëf nit ku nekk même bu dee du loo xam ne ku nekk mën na ko gis ci lu leer nañ mais alxuraan wax nañu ko ñu gëm ni loolu la mbir yépp demee borom bi non seulement moo ñu amal ni'matul ijaad waaye ak ni'matul imdaad mooy moo tëbb jëf yu baax yi ñuy def borom bee ñu ko def léegi nag ki nga xam ne mooy ki ki nand ci yàlla nekk aarif xam ne mbir yi mooy kat kii nga xam ne bëtam ci loolu la tegu lépp lu baax luy génne ci moom salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam istighfar tawba al inaaba dellu ci yàlla julli woor aj umra def yooyu yu baax yi dox mbokk dimbali nit ñi te yàlla yooyu yëpp day day day gis di teewlu jëf yooyu ni ko borom bi nga xam ne moo ko bind di ko jaaralee ci moom ba pare feeñal ko ci moom gis na loolu noonu muy contempler du ñëpp ko mën a compte mais muy koy teewlu loolu mu koy teewlu bu àggul ci ni ko gis nii daa sa ndax loolu mooy réalité mais muy teewlu jëf jooj saa buy jëfal yàlla dara saa bu jëwee di def benn acte kooku bu yàggee xam nga lu mu koy jural day sopp yàlla am na lu ko Cheikh Abdul Aziz Mawlana al-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu borom as taalibeem bi al saahibul Ibriz al-Cheikh Ahmad ibn mubarak al-Lamti mu ngi ko fay leeral am mu ko doon leeral am solo ci wàllu yi comme lii nii bon en résumé lañ koy wax nii quoi. mu ne nag gis nga loolu bu wee nit ki mu ngi ciy teewlu di di di di di di loolu bu dee àggul foo xam ne fu koy gise ci réalité bi mbir yi ni muy jógee ci borom bi di di jaar ci moom. yu baax yi di nit ni julli gi julli woor julli ak yu baax yooyu ni ko borom bi di jaaralee ci moom di jóge ci borom bi muy jaar ci moom di delluwaat ci borom bi borom bi di ko nangu bu dee loolu mënu koo gis mu koy teewlu loolu xam nga lu mu koy may da koy may mu sopp borom bi xam ne si non man moom dama fee liggéeyul dara lu tax borom bi tànn ma kon nag fadluhul mahd la wa minnati ngëneelam kese ngëneelam kese kese boo xam ne man sama dara moo ci raxu te tamit ki nga xam ne borom bi ci maanutam la ko seetaan ay julli jot yooyu sax dadul préoccupation am quoi lu bokkul ci préoccupation même bu deful dara sax bu toogee nii xelam dina xalaat li ba mu des julli kooku mu xam ne man ak kooku kooku du da samay bët da koo gën a weex moo tax wala daa am lu ma ko gëne ci loo xam ne lu magique déedéet yàlla daf maa tànn kene ci ngëneelam kene di jaarale yu baax yooyu ci man te saa bu ko neexoon mu bañoon koo def defal ko ko yëgadi wala mu boole ma minal ghafilina ci ñu yëgadi yooyu yëpp bu koy teewlu li mu koy may mooy cofeelu yàlla day sopp borom bi tabaaraka wa mi ko tànn parmi tant d'autres Allahu akbar léegi nag gis nga cofeel googu nag mooy moteur bi nga xamante ni lay amal lay sopp yàlla ginnaaw bi ñu gisee kon lii mooy réalité mbir yi à vrai dire kon man koor gi may ci alxuraan gi may jàng yooyu yëpp borom bi mooy jël ay mbir di ko jaarale ci man muy feeñe ci man mu sopp borom bi ci loolu waaye lan la koy yóbbe moom mooy day dogu képp wëllif wëllif lépp dogu jëm ci yàlla kese day dogoog lépp jëm ci yàlla kese xam ne moom kese fi ne ah te loolu nag mu def loolu mooy jur pay ga yàllay wax di ko ci mbir yi waaw ndax boroom bi lii yonent way saasaam xamal nañu ne boroom bi nee na ci hadiisul qudsi ana aghna shuraka an shirk waaw yonent bi alay saasaam nee na salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw mu ne borom bi nee na ana aghna shuraka maa gën a doyloo ñi ñu may bokkaaleel ani shirki ca lañ may bokkaaleeg ñoom man amila amalan ashraka fiihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu wal hadiis qad rawaahu al-imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj wa shaykhuhu Ahmad al-imaam ak al-imaam ibn Maajah al-Qazwiini an Abii Hurayra radiyallaahu anil jamii' yonent way saab saab xamal ñu lii mu ne borom bi tabaaraka wa nee na muy hadithul qudsi ana man aghna shuraka an shirk maa gën a doyloo ñu may bokkaale di ma associé ci lañ may bokkaale ak ñoom képp kenn ku fi jëf benn jëf boo xam ne ngir man la mu bokkaale ma keneen ku dul man dinaa ko bàyyeek la may bokkaale te loolu du nit kese xam nga nit dina taxaw di julli parce que nit ñi mu fa nekk la mu rafetal julli ji ndax nit ña mais léeg-léeg dina wéet biir néegam ba pare di ngistal di aw jëf parce que moom xas du nafsam mooy bakkanam lay lay satisfaire bu dul woon bànneex bi mu am ci bànneexam noonu rek di dégg boppam muy dara lu neex mu kontaan ci boppam xalaatul sax yàlla kooku xayr la keneen la ko dul yàlla kooku yàlla taxut boroom bi neen dama lay bàyyeeg loolu loolu nag mooy bi dëgg mbir mi quoi kon waa ji nag bu gisee bu contempler lële wala di ko teewloo ni borom bi jaarale jëf yu baax yi ci moom ci loo xam ne ci ngëneelam kese da koy may mu sopp ko sopp ko mooy moteur bi koy pousser mu dogoog lépp jëm ci boromam ba pare di taxawe jaamu yàlla yooyu ngir yàlla kese bu boobaa nag ci lay ci la ko borom bi ci ngëneelam kese tamit di yoole la eh, ilaha illa allah nan la ko yoolee selon dayoom moom aji jaam bi li muy jëf non mukk amul dayo ci kanamu boroomam yaa ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah yéen nit ñi yéenay ñu aajowool seen borom borom bi da koy fay hein li nga xamante nii selon dayoom moom borom bi tabaaraka wa taala la koy faye ndax ngëneelam kese mais pas selon dayoo jaam bi la ilaha illallah loolu moo tax istighfar bi léegi lii placé ko jëlal lii nga restitué ko ci istighfar mooy man kon bu may def al istighfar yi yonent saa salaam digle alquran digal ma ko yonent saa alayhi salaam ma ko digal mooy damaa war a gis il faut may teewu affaire boobu même bu dee àgguma fu ma koy contempler ndax fa in lam takun tara fa innahu yaraak xamal ne borom bi bu dee yow gisoo ko moom mu ngi lay gis du ñëpp àgg foofu. mais del contempler del teewlu affaire boobu amaana borom bi bés dina jot mu may la ci nga koy gis dëgg-dëgg ah te mbir yi nga ciy dugg ngay gis borom bi lu jiitu mbir yi waaw waaye nag yaa Hanzala saatan fa saa leneen saa sa waxoon Hanzala al usayidi radiyallahu anhu ne ko waa Hanzala ndànk ndànk rek voilà kon ndànk ndànk saa bu ko yàlla bëggee feeñal ci yow mu feeñal ko ci yow ubbee la ubbee yu mel noonu kon boo transféré wax jii nii nga xam ne moom la Mawlana al Abdul Aziz ad-Dabbar radiyallahu anhu waxi yal Ibris boo ko transféré fii di leeral affaire yooyu quoi mooy que boo ko transféré istighfar mooy man bu may def istighfar naa teewlu que ne borom bi moo ma bëgg yénkiwal ma kaddu yooyu jaare ko ci yonentam ak alquraanam ak yonent jàngaleem yonentam alayhi salaam ngir ma dellu ci moom ci loo xam ne da benn mérite laa amul ak dara laa def loolu da lay jural nga sopp borom bi dogu lépp jëm ci moom ci kaw noonu nag la la borom bi faye ci loo xam ne selon moom dayo mais pas selon yow sa dayo aw allahu akbar allahu akbar yii nag gis nga yii boo ko ñàkkee boo ko ñàkkee fa la problème bi nekk boo ko ñàkkee léeg-léeg borom bi ci ngëneelam mu may la de mais ñaar ñi nit ñi yemuñu ki am lii ak ki ki ci ñàkk dara jaamu yàlla ju tukkee ci ñoom ñaar manuñu yem moo tax nga gis ñaar ñu taxaw di julli bopp seeni mbagg mooy laalaloo seeni tànk waaw xaalu baynal manakib wal aqdam <laughs> ñu def ko kii moom julleem nekk ca suraya ca biddiw yu kawe kii moom nekk ca suuf ndax sirru Abdullah yu mel nii moo tax nit ki na fexe istighfar yi mu ciy def dëgg la am na lu ñu ci ash-shari'u digal yu ñu ci dig mais loolu bu mu ñu tax ak yëngu bu mu tax loolu kese loolu mooy yow njëkkee lenn yàlla boo njëkkee yàlla ci lépp lépp mën naa nekk tabaan topp ci gannaaw waaye xasra pertaange ñeel na ki nga xamante ne nii lépp lu yàlla digle xazu nafsan kese ko ciy taxaju mooy lépp lu yàlla digle xam nga lu ko ci tax mooy lan la ci digle mooy la mu digle lan la ci diggee ci lu baax ak ay xéewal yu ma ci mën a ame bu ma ko ci amee bu ma ko ci manee am ma jaamu ko bu ma ko ci man a am ma ba waaw bu ma ko ci man da am ma ba kooku jaamuwul yàlla ngir yàlla day jaamu yàlla ngir al aghrab ngir ay ay ay ay ay ay ay ay ay xuduutu nafs turu bakkanam ay gaar-gaar ay xayriyaat waaw te borom bi boppam la jaamuloo wa maa xalaqtu al jinna wal insa illaa liya'buduun mooy man illaa liya'buduun mais pas liya'budu huduusa nufuusihim déedéet mooy jaamul yàlla xemmem lan ngërëmam tey daw sànjam waaye bu loolu jiitoo lépp lu ñëw lam ci digle ci ajjana ci ay xéewal comme yu wax ci istighfar yi yooyu yëpp mën naa ñëw gannaaw bi tam boo ko ci jubluwul borom bi ci boppam moo la koy defal ci ngëneelam almax moo tax yeneen ci alayhi salaam innahum kaanu yusaari'uuna fil xayraat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaashi'iin te suuratul anbiyaa alayhimu salaatu wa salaam borom bi ne gis nga sama yonent yi alayhimu salaatu salaam nañ doon njëkkante ci yiw yi parce que xam nañ ne en fait borom bi borom bi tabaaraka wa taala dafa teg ngërëmam def ngërëmam li ciy accéder mu def fa ay jëf yoo xam ne dalay branché ci ngërëmu yàlla jëfu yiw mu teg sab sànjam def ay jëf yoo xam ne dalay branché ci sànjum yàlla yooyu yi nga xam ne moo ay branché ci euh, euh, euh, ngërëmu yàlla yi nga xam ne manu cee ñàkk mu farataal ko ci jànni ne leen dee leen julli par dee leen woor ku ku képp ku amul ngànt bañ a woor na ko def ramadan dee leen saraxe dee leen nàngam yooyu mooy yi nga xam ne moom la teg ngir branché nit ñi yooyu ñoo leen di xëcc ci ngërëmu yàlla ci xikma bu mu xam kanta yi nga xam ne ñoo koy ñoo yóbbu sànjam tamoo euh, ah ca fin ba mooy sawar mu teg fa loo xam ne mu ne bul sàcc xaraama bul njaaloo bul nàngam bul bokkaale ngir tëj buntu yooyu ba bu ma kenn jaare bay dugg fële bay àgg ci sànjal yonent alayhi salaatu salaam moo tax lépp loo xam ne yiw la kaanu yusaari'uuna fil xayraat dañuy xam ne lii nii borom bi ci ngëneelam la def ak xikma bu mu xam ki ne yii nii moom mi nga xam ne bu ko sooboon moom bu def nit di am ngërëmam saa mu jaar ca dara comme niñ ko defale ñu bari waaye lii la def xikma ki ne baax yi dee leen ci nekk ndax loolu moo leen di may sama ngërëm waaw mais loolu xeetu waxin la parce que li nga xamante ne nii dañ koo dafa dafa dafa dafa sosu du mooy conditionné waxoon nañ ko fan yi li nga xam ne moom xadim la borom bi mooy alxadim koo xam ne ak nekkam amul fu mu tàmbali amul fu mu yem alors que ñun suñu bëgg-bëgg yeeg suñu yi ñuy jëf mais ñun bi ñu juddoo lañ ko ba majeur lañ ko commencé defan ah, du lool nag mooy condition ki nga xam ne xadim la mais nag borom <laughs> la defe placé mbir yi noonu mais la réalité mooy borom bi ci boppam ngëneelam la minal awwal ilal minal alif ilal yaa yow jaam loolu lépp ngëneelam kese la voilà il faut ñuy xeewlu affaire yooyu quoi ba nga nekk rek dans le walla lu ma ci amee lu ma ci ñàkkee voilà boo defee lii waaw jàngal saar bii boo ko jàngee wala euh, aaya yii de boo ko bindee sa saaku ceeb balaa saaku bee jeex di nga amaat beneen gaay gaaw di bind oustaz nga waaw gaa bind dem ci saaku ceeb ba teg fa affaire bi wala bind ko ci mais mel ni alxuraan jeeg yooyu daal affaire yi c'est pour ça quoi mais affaire yi gën na màgg loolu alors que esprit bi ñu la wax mooy yàlla ci lépp yàlla ci lépp jiitu lépp yeneen ñépp nga bëgg sa gannaaw man nga ko ñaan après ndax loolu jaamu yàlla la même xattaa sa maru dàll sax bu daggee da nga ko koy ñaan parom parce que loolu jaamu yàlla la mais il faut préalable bali am ba pare bu amul rek mooy mbir mi na la leer ne leneen a tax ngay jëf mais yàlla taxul wana yàlla nañu jàppale ci xaal yi ah may ñu ñuy gis li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg réalité chose yi quoi istighfar bi yonent may saar saam wax ne man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diiqin makhraja wa min kulli hammin faraja min haythu la yahtasib waaw nañu boroom bi digle loolu njëkk a jóg ba pare lii lépp noonu mu joxaale ko ñuy sàkku ko ci waaye di sàkku lii fàtte borom bi nga xam ne moo la garantie yooyu loolu dum xel wal iyaadu billah kon ñu yem noonu bii di ñëw insha allah ñu daal di jël xadiis bi ci tegu muy xadiisu mawlana ibnu Mas'ud ibnu ummi abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma allahu ta'ala